tey jataay bi ñu war a gis insha allah comme ni ñu ko wax woon ci jataay bi weesu rôlu jàkka ci société musulmane ana taxawaay la jàkka di taxaw doom taxaw démb war koo taxaw tey nga xam ne looloo taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxawaloon ko ñun ñi nga xam ne ñun la suñu boroom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ne nekk na ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñeel leen yéen jullit ñi royukaay bu baax kon nag rôle ba mu doon taxawe moom jàkka war nañu koo xam na ko aleyhi salaatu wassalaam doon taxawe taxawale ak li nga xamante ne noonu la doon jouer ba produire li nga xamante ne ñoom la produire muy ñi nga xam ne atharu man masha ala al ardi ba'da al anbiya'i war rusul alayhim salaatu wassalaam ñi nga xam ne ñoo gën a sell ñu mas a teg seen tànk ci kaw suuf ginnaaw yonent yi alayhim salaatu wassalaam di saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa wa ardaahum li ñuy commencer nag mooy définition jàkka mu ngi moom lañ naan masjid al masjidu baat boobu mu ngi jóge ci sajada sajada mooy sujjóot na prosterné en français mooy sujjóot nga moo wolof bi sax ci la jóge ci moo arab bi sajada sujjóot mooy as mooy ak sujjóot wolof ne sujjóot sajada mooy si bi jiim bi ak daal bi lool mooy li nga xamante ne mooy cosaanu baat bi sajada yasjudu sujudan ak masjidan moo masjid nag moom mu ngi jóge ci kon sajada moom bu dee ci làngu arabe boo ko tegee étymologiquement wax nañ dafi mu jóge waaye boo ko tegee ci schème yi mooy ni ñuy natte ci wàllu sarf ci maf'il la jóge maf'il masjid dañuy kasra ayin bi mooy masjid ji ji jiim bi ñu def ko kasra loolu na comme ni nga xam ne noonu la imaam az-Zarkashi rahmatullah alayhi wax ci i'laamu saajid bi ahkaamil masaajid muy téere bu am solo boo xamante ne mu euh, lépp lépp lépp lu jëm bépp masala buy tourner autour de lu jëm ci wàllu jàkka lépp la traité muy jàkka commencé di traité kaaba gi masjidul masjidul al masjidul haram jàll Medina après histoire tabax bi lépp bu ci nekk ak acte yi nga xam ne ñoom la dëkk yooyu laaj yu sell yooyu di euh, terre sainte yooyu bu ci nekk mu traité ko génni masala yi ci nekk jàll ci medinatul munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam après mu dem ci aqsa génne masala lu jëm ci jàkka daanaka doo gis masala mu jëm ci wàllu jàkka lu dul traité na ko imaam az-Zarkashi ci i'laamu saajid bi ahkaamil masaajid rahmatullahi alayhi mu ne amma lughatan fa huwa maf'ilun bi kasri ismin bil kasri ismun li makaani sujud mu ne moom masjid lughatan mooy étymologiquement en langue bu dee ci la làkk bi lan lay tekki làkku arab mu ne moom ci maf'il la jóge dañuy kasra tur bi ismun tur la li sujud fi ñuy bërëb bi ñuy sujooti loolu foofu lañu tudde masjid ñëwaguñ ci charan ndax définition noonu la boroom xam-xam yi di def mooy dañuy définir mbir mi loolu waxoon nañ ko fi que ni mbir bala nga ko aborder fokk nga xam dañuy def définition bi nga xam ne mooy définition ci wàllu làng après bu ñëwee ñu daal di def définition ci wàllu sharia moo doon ñu naan la sharaan léegi kon gis nañ ne kon lan lay tekki ismun li makaani sujud kon masjid mooy tekki bërëb bi ngay sujjóot bi ngay teg sa jël foofu dañ koy tudde masjid mooy fu ñuy sujjóoti dañuy wax tamit masjad dañuy wax masjid di wax masjad euh, loolu boroom as-sihah moom rahimahullah mu ne wal masjidu bi bil fathi jibhatu rajul wala jabhatu rajul haythu yusibuhu sujud boroom as-sihah di al-Jawhari rahimahullah mu ne al masjid mooy bu dee masjad lañu wax bil fath masjad bu boobaa day tekk jëw ki nga xam ne mooy sujud jëwam bi muy teg ci suuf di laal suuf loolu lañuy tuddee tudde mas jadd loolu la imaam al-Jawhari wax ci différence bi am masjid ak mas jadd loolu mooy li nga xamante ne moo ñëw ci wàllu ci gàttal ci wàllu luga ci wàllu langue li nga xamante ne nii noonu lay moo étymologiquement bu dee nag ci wàllu sharia imaam az-Zarkashi ba léegi mu ne wa amma shar'an fa kullu mawdi'in min al-ard li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuura loolu nekk ci xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la muy xadisu uh, imaam uh, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax yi nga xam ne moom lañ ko jagleel la ko boroom bi jagleel te defalu ko yeneen yonent yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon mu ne wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura mu ne kon imaam az-Zarkashi mu ne kon bu dee ci wàllu sharia rek masjid kon tekkiwul rek bërëb bi ñuy teg sa jël noonu mooy dafa duggaale ci biir waaye day mooy mu ne mooy suuf si yépp fa kullu mawdi'in min al ard suuf si la terre foo man di nekk ci kaw suuf suuf si la terre foo ci man di mën a jullee foofu noonu lépp pàkk ci suuf si jàkkal ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne dañ maa defal suuf si mu nekk foo xam ne fu may mën a jullee la fu may mën a sujjóoti man ak sama xeet lii nag dafa nekk ci jagleel xeet bi comme ni nga xamante ne nii noonu la nekk jaglew aleyhi salaatu wassalaam léegi nga ne ma waaw léegi xam nañu kon sujjóot mu ngi tekki bërëb bi nga xam ne ci langue fa la nit kiy teg masjid mooy fi nit kiy teg jëwam ci sujjóot bu dee sharaan mooy suuf si yépp ba mu des bërëb yi nga xam ne dañoo tere ne fii kenn du fi julli léegi nga ne ma léegi loolu leer na mais lan moo tax euh, masjid muy bërëb boobu di mosquée ñu tudde ko mosquée te pourtant lan moo tax ñu tudde ko imaam az-Zarkashi rahimahullah di tontu ba léegi mu ne walam wa lamma kaana sujuudu ashrafu af'aali lamma kaana sujuudu ashrafa af'aali as-salaati li qurbi al-'abdi min rabbihi ushtuqqa ismul makaani mina fa qiila masjid walam yaqulu markan mu ne li tax nag ñu tuddee ko sujur euh, euh, masjid ñu ñu moo bi jóge ci sujur étymologie moo bi jóge ci sajada ci sujur mu ne ndax ba nga xamante ni nii li tax loolu mooy ndax sujud mooy li nga xam ne bi nga xam ne ci la nekk ne mooy li gën tedd ci jëf yi nga xam ne moom la nit kiy jëf pratique julli yépp nit ki mooy allahu akbar ba ni muy jeexe li ci gën a tedd mooy sujjóot lu tax lool ndax yonent bi alayhi salatu wassalam moo ne nit ki fi muy gën a jege boroomam mooy wa huwa saajid mu ngi nekk sujjóot mu ngi sujjóot kon nag ba nga xamante ne mooy li gën a tedd dafa la gën a jege boroomam li qurbil abdi min rabbi fa la ñu fa ci la toje ci la dérivé turu bërëb boobu di masjid léegi ñu tudd ko lool ndax sharafu honneur ak place bi nga xam ne moom la sujjóot di occuper ci biir jullit te kenn waxu ko markan waxuñu fu ñuy rukkoo waaye masjid ndax mooy lépp solo ci julli léegi loolu am na tamit luñ naan musalla musalla bokkul ak masjid ndax musalla c'est pour des qui est occasionnel ay bërëb lay doon comme foo xam dañ fay jullee iid yi ay mën nañ ko jullee ci moske ci jàkka joo xam ne dañ fay jullee àjjuma yooyu mais yonent bi alayhi salaatu salaam dafa am bërëb boo xam ne doonu ko woon jullee ci jàkkaan bi ay ayib ak yooyu ak baaw naan yooyu noonu nga xam ne dañ leen pour loolu yooyu lañuy ñuy tuddee musalla te du yor àttee li nga xam ne mooy masjid léegi bu loolu leere ñu ñëw kon ci rulu jàkka yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jàkkaam jooju gis nañ ni tabax na ko mais lan lan moo fa doon xew jàkka ji euh, dangay xam ne principal objectif bu tax ñu taxawal jàkka mooy ngir màggal sant borom bi tudd turu borom bi loolu nan lañ ko xamee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo wax ci xadiisu kaw kaw biñ gisoon bii weesu ci xadiis Seydina Anas bi nekk ca saxiixa yi euh, waa saabu sunan tamit soloo nañu ko muy kaw kaw bi nga xam ne dafa ñëwoon saw ci jàkka ji comme ni ñu ko waxe woon ba mu paree bañ koy noonu naru duma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne bàyyi leen ko bi mu paree dafa ñëw ne ko innal masjid innal masajida ne ko fii defuñu ko ngir loolu tabaxuñu ko ngir yii salte yeeg ak tuur loxo ak yooyu waaye dañ koo def li sola jàppal ngir julli ak zikrallah dañ koo def ngir julli ak di tudd yàlla loolu mooy objectifu jàkk te loolu mooy dundal jàkk liñ doon wax moo tax borom bi ne innama ya'muru masajidallah man amana billah ki nga xam ne mooy dundal jàkkaay yàlla yi mooy ñu gëm yàlla te buur yàlla li mu fa digle li tax ñu teg ko mooy loolu moo tax yonent ma lay saab wax objectif bi kaw kaw bi wax ko lan moo tax kon loolu mooy li nga xamante ne nii loolooy objectif bu njëkk mooy dañ koo def li ibaadati rabbil ibaad ngir jaamu boroomu jaam yi di boroom bi subhaanahu wa lool mooy bu njëkk bi waaye au fur et mesure comme ni ñu koy gisee au fur comme ko dañuy dañuy tënk lépp mais ci biir siira bi insha allah dinañ gis bu xew-xew yi ñuy wax xewee dinañ ko gën a yaatal ñu gis ndax li dañuy boole rulu jàkka bu ko defee nga takk ko ñu man koo takk man koo xam ba bu ko defee du dispersé wu buñ ci accès rek ñu ne benn bi waxoon nañu kon loolu mooy bu njëkk bi ngir jaamu yàlla loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xadiis boobu nekk ci saxiixay bi mu ne woon man banaa masjidan yabtaghi bihi wajha Allah képp koo xam ne dafa tabax jàkka di ci sàkku ngërëmu boroomam la face d'Allah mooy ne yàllaa tax mu def ndax jàkk c'est uniquement construit pour Allah lépp pour yàlla keneen bokku ci moo tax mu ne wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada dëgg-dëgg wa anna dëgg-dëgg al jàkka yi lillah buur yàllaa leen moom kon nag bu leen fa dem di fa woo keneen déedéet jàkka yi yàlla moo tax ñu naan néegu yàlla loolu mooy objectif bu njëkk bi ginnaaw gi bi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam tabaxee ba pare ak xew-xew yu doon ew am doon xew ci société bi madinatul war ala saakina afdalu salaatu wasalaam jàkka ji nekk en même temps loolu foo xamante ne nii mooy way néew ju doole ji ak way ak ñàkk yi bokkoon lu bari ci muhaajiruuna yi ak ñi nga xamante ni dañoo gàddaay si ñëw mais amuñu fu ñu dëkk ñooñu dañ doon nekk dañ leen wutaloon benn ci jàkka ji foo xam ne fa doon nekk ñooñu leen gën a xame ci ahlu suffa muy benn hangar boo xam ne ci jàkka ji foofu ñu utal leen ko foo xam ne ñoom fa lañ doon nekk seen nombre nag da doon yokk di wàññeeku selon li nga xam ne mooy état ku nekk ci ñoom ci wàllu koom-koom ak li nga xam ne mooy manal boppam am na tamit ñoo xam ne biir Madina lañ dëkkoon nekkoon foofu kon loolu bokkoon na ci rôle yi nga xam ne jàkk di ko doon jouer moo tax léegi nii nga gis ak àddina bi ni mel ay réfugiés fu ne la ñuy jóge xoola exemple syrien bi exemple syrien yi mooy ne xeex ba fa xeex ya fa am ak yooyu nit ñi dañuy mujj di réfugié wu di dem ci yeneen dëkk loolu bu dee dañoo ñëw ci dëkk yoo xam ne amuñu fuñ nekk bu boobaa en attendant parce que solution provisoire la du loo xam ne c'est pérenne c'est pérenne c'est pour ñu nekk fi abadan déedéet ahlu sufan yi c'était du loo xam ne dañ fa doon nekk pour aller se fini ba ñuy génn àdduna mais su situation bee ko la mooy ne ci cas mel noonu wala ay nit ñoo xam ne dafa am ak ñàkk dafa am ñu jóge seen dëkk ñëw ci dëkk bi bi euh, seen dëkk yi ñëw ci capital beeg yooyu ak réfugié yi bu boobaa man nañ leen amuñu fu ñu nekk pour l'instant man nañ leen ubbil jàkka yi ba waaye nag mu bañ a nekk loo xam ne day dem ba nit ñi dootuñ fa mën a tey julli am foo xam ne dañ leen koy utal nga xam ne duñu lor kenn te ñoom it dinañ fa mën a nekk en attendant ñuy trouver feneen foo xam ne fa lañ leen di def loolu jàkka du ko doon juyee te yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moo taxawaloon loolu loolu di ñaareel ci rôlu jàkka ñetteel ci rulu jàkka daanaka moom biñ génn benn la mooy ne jàkka mën naa accueillir nit ñoo xam ne amaguñ solution mooy bi ñu ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam accueillir na ci jàkk bàyyi na ci jàkka bi jigéen joo xam ne amul woon fu mu dëkk waa ñu ñam sonaloon ko mu bàyyi ko mu daal di dëkk ci jàkka ji muy ndaw soosoo ndaw soosu nga xam ne ci jàkka ji gisoon nañ ko ci nisaawun xawla rasul moom lañ mujj woon gis muy ummu mihsan ummu mihjan ummu mihjan radiyallahu taala anha wa ardaha nga xam ne moo doon toppatoo jàkk ji tamit di ko bale moom ci jàkka ji la newoon fa la dëkk fa la newoon ndax waa ñoñam dañ koo sonaloon amuñ woon fu ñu ko yóbbu jàkka ja fa lañ ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woon utal foo xam ne fa lay nekk loolu nekk ñetteel bokk ba léegi ci deuxième bi ñu génn léegi waaye jàkke ba léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jàkka dafa nekkoon foo xam ne muy rul boo xamante ni daanaka jàkka yu bari rawatina suñu réew yi xawma dañ koo fàtte wala dañ ko doon dañ koo xamul wala bokk dañoo amatul toogatuñ ci ko def mooy ne dafa nekkoon manba'an li ta'limil muslimin balluwaay la woon foo xam ne fa lañ doon jàngale jullit ñi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñi mu formé ak seydina siddiq seydina al faaruq seydina euh, zunnuurayn seydina abu turab radiyallahu taala anhu wa ardaahum ak saxaaba yi ngay dégg ñépp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam formé wu leen fenn lu dul ci mosquée boobu di jàkkaay madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ndax lu ma sa am lu ma sa xew yonent bi alayhi salaatu wa ñaatoon ngay dégg raqal minbar fa raqal minbar mu yéeg minbar bi gis nañ qissatu Barira ba mu amee mu yéeg minbar bi maa baalu aqwaamin yaquluuna kadaa wa kadaa lan moo tax ay nit di wax lii wëg lii waaye gis nañ dajjaal ba ba ba affaire dajjaal ba nga xam ne ci la euh, euh, euh, ci la ko abu tamim ad-dari radiyallahu nettali ko li mu gis te loolu fekkoon na moom alayhi salaatu wasalaam doon moytali ko saxaaba yi di leen prévenir ci fitnaal masiixu dajjaal ba mu ko waxee lool dafa yéeg ci minbar bi ne xaddatani tamim ad nettali na ma comme ni nekk ci saxi imaam muslim nettali na ma tamim ad muy noonu la woon waaye bu ñu doon dem guerre yonent bi alayhi salaam mooy min ba foofu fa doon jàngale ñaata yoon la doon toog ndax pour nga xam yonent bi alayhi salaam nan la doon jullee ci mbooloo jàkka yi lañ ko doon jàngi yéeg ci minbar bi julli wane ni muy julli di wàcc di arrière di wàcc ngir ne ndax damaa bëgg ngeen di roy ni may jullee sallu kama ra'aytumuni usalli julli comme ni ngeen ma gisee may jullee pratique bi yooyu yépp ci jàkke ji la ko doon def ci jàkke ji la doon jàngalee li ëpp ci xadiis yi ngay dégg lu ci bari ci jàkke ji la woon ñaata yoon lañ doon julli fajar wala julli ba pare yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj nit ñi comme ni mu ko baaxe woon ana kan moo gént biig lan kan moo am gént gum gént biig jàngale fa jàngale yu am solo yoo xamante ni nii ba léegi ñun ci lañuy as ba léegi nii jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo formé Seydina Abu Bakrin Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu génnewul Oxford Seydina Umar ibn al-Khattab génnewul Cleveland génnewul Sciences Po waaye génnewul Massachusetts déedéet ni université de Chicago wala Washington wala Californie déedéet génnewul Genova fi ñu génne ñoom ñépp mooy ci jàkk ji xam-xam bi ñu yor lépp bi ngay gis di ko naw lépp yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ci ëpp ci jàkk ji la ko doon jàngal kon jàkka rulam mooy foo xamante ne nii fala la xam-xamu fa lañ doon jàngalee jullit ñi seen diine waaye loolu rek déedéet fa leen doon jàngale li xew ndax bu dara a xew xew-xewu àddina boo xam ne dafa laaj jullit xam ci li war ak ni muy doxale yonent bi aleyhi salaatu wasalaam day yéeg ci bar bi ca la leen jàngale fitna yi am ak naka ngeen di moytoo fitan yi nga xam ni ñu ngi ñëw wax leen gaaw leen ci jëf yu baax yi fitanan ndax ay fitnaa ngi ñëw yoo xamante ne nii ka qita'il laylil muzlim comme dog guddi gu lëndëm këris yooyu yépp ci minbar bi la ko doon jàngale jàkka ji bu ñu xamee sujudu sahwi bu ñu jamucee ci julli naka lañ koy defare loolu lépp ci biir jàkka ji la xew woon ci xadiisu Dul Yadayni ak ñoom Abdullah ibn Zayd ainsi de suite kon loolu róolu jàkka la mu loo xam ne dañ ko war a dundalaat bu dee ne am na ñoo xam ne am nañu capacité jàngale xam-xamu diine loolu foog mu am mooy capacité ndax duñ def rek nañu ko def noonu ba tax ñi nga xam ni habilité wu ngir def ko ñu bàyyi leen ñuy def noonu déedéet ndax gis nañu alayhi salaatu li mu waxoon Talq ibn Ali waxoon saxaaba yi radiyallahu anhum ne da'u da'ul wa tiin fa innahu bi al an al yamaani ak bandi ndax kat moom moo leen dàq gaase walla gazé la maçon yi bu juumul lool la gazé moo leen dàq gazé loolu la mooy ku nekk te nag diine li imaam Maalik wax rahmatullah alayhi képp ku ñu laaj ci diine war ngaa jël safara nga teg sa àjjana nga teg sa ndijoor jël safara teg sa càmmoñ léegi nag yow yaay xool selon yaay xool yow lu la neex soit nga jël sa bopp sànni sa bopp biir àjjana mooy nga tontu te yàlla tax bu dee ne xam nga ko nga tontu te yàlla kese tax ak dalil yi war bu dee laaj na bu dee xamoo nga ne xaw ma loolu mooy sànni nga sa bopp biir dugal nga sa bopp biir àjjana dugal sa bopp biir safara nag mooy mu leer la ne lii xamoo ko mais ngay tâtonner même bu dee ne dangaa tâtonner sax que li nga tatone noonu la kooku day am bakkaaru koo xam ne dafa wax ci diine yàlla yi bi xayri ayn ñi nga xam ne dañuy wax te amuñ ci benn xam-xam wala kitaabin munir amuñu benn téere bu leer bu ñooy daal dañuy taton ndax rus nañoo wax ne xaw ma ndax fii boo nee xaw ma gaa yi jàpp ne yow nekkete fiñ la tegoon ak boofu loolu bokk na ci li nga xam ne boo demee yenn da ngay gis lii nag suñu mbokki araab yi ñu ci gën a góorgóorlu mooy xalaqaatul al al al ilmi yi nga xam ne ci jàkke yi di jàngale diine ci koor gi ñu nekk walillahi alhamdu wal minna ku dem senegaal gis nga jataayu tafsir yi loolu lu am solo la nga gis jàkke yu bari euh, ay ustaas yu jàmbaare di fa def ay tafsir yàlla leen yàlla jàppale loolu noonu waruñu ko woon a yemale ci benn weer ndax l'islam du affaire mois que weer wii la nañu sellal après ñu nekk ci leneen déedéet même bu dee ne doo ko mën a def tous les jours comme koor fexeel nga jàpp benn semaine benn jour ci semaine bi wala ñaar comme ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wax ba ko taalibee yu ñoom alxama ne ma lan moo tax doo ñu defal ay darsu tous les jours mu ne déedéet ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun doom woon defal lool da doon xool bu gisee ne pare nañ ngir taataan xam-xam bi mu daal di ñuy defal lool kon lool la mooy ne boo gisee ne loolu mënu la nekk yow utal benn bés boo xam ne ci semaine bi dañ koy xam nga fay def dars tamoor nag kenn bañ ci rëy man universitaire laa boroom xam-xam laa boo xam ne université laa nekk kon nag sama xam-xam duma ko jaay ci jàkke yi déedéet xoolal ay Arabie saoudite mais daanaka cheikh yi ngay dégg foofu ñu ci ëpp ñuy jàngale ci jàkke yi ñu ngi ci faj bi dañuy jàngale université ay ñooy professeur université yi ci wàllu charia te pourtant man dégg naa ñi koo xam ne mu ne man masjidu rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam lay jàngale mu ne moom dars yi muy joxe ci jàkka yi ci jàkkaay yonent bi alayhi salatu wasalaam moom ci lay gën a féexe ci lay gën a mbir mi këne bu dee da koy jàngale ci université yi ndax la fii mu toog fii la yonent bi alayhi salatu wasalaam doon toog di jàngale di wax saxaaba yi di nangoo ci tuñam yi moom alayhi salaatu wasalaam xam-xam bi ñuy bi ñuy véhiculer ba léegi fii ma toog mu naan fii la Seydina Abu Hurayra doon toog doon jàngale di wax yaay Aisha radiyallahu anha ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxul lii mu naan ko waaw fii ma toog ci jàkka ji fii la imaamuna Maalik doon toog rahmatullah alayhi jiib di ko fet muy jàngale xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jiib fett ko fett ko ba ñi koy gis ñi toog di jàng di ko déglu ñu ngi gis xar kanamam bi di changer jiib bi fett ko ay yoonu yoonu yoon waaye bougéwul ndax la ngir orma bu mu joxoon xadiisu rasulillah di xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu lañu boroom xam-xam yu mag yi ci jàkka yi lañ doon ne doon jàngal fële ñépp doon génne ñi ngay dégg nii ñu leen tudd boroom téere yu mag yi ñépp ci jàkka yi lañ leen defar kon nag universitaire la bu dee compétent nga am nga jot ngir loolu mayal sa jot loolu def ko loolu ndaw loolu saraxe la ndax loolu devoir la ndax loolu am na fa muy toll lay nekk obligation bu dee ne xam-xam bi nga yor nit ñi dañ koo soxla par force lu jëm seenum jaamu yàlla boobu ne manu la ñàkk te yow nga man koo joox bu boobaa day nekk farat xoola boo duggee ci site internet yi ay livre islam yooyu albathul islam yi da gis ñu ràngale la masjid fële Égypte cheikh diwu heure kel cours bii lay joxe shara sahih imaamul Buxaari madinatu lii Makka Aljazair mooy fu nekk en tout cas ñu reporter yoo xamante ne ni mooy ne pour wan te loolu lépp ci jàkka yi lay am al masjidul haram cours ya am am na suñu Sénégal gi Euh, am na ñoo xam ne boo demee ay tuubaawe am na ñu fay jàngale nga dem sûrement yeneen jàkkay man fi ma xam laa wax mooy ne ndax damaa kenn dafay jàngale kenn boo ko ma xam ne dafay jàngale bi ma demee senegal nii dama koo gis doon wax ak moom ci loolu mu naan ma ci suba ci suba tay ci suba rek maa nga woon ca jumaa ja doon jàngal ma ne ko bu ma ko yëgoon di ndax man maa nga fa woon ci suba mais comme que dafa yaatu te tamit xamoo fan la te sama xel demu ci woon dama ne woon bu ma fa jógee jaar ci moom après xool mu ne ma ci suba nii rek fa laa jóge woon am na ñu koy def nii mooy dafa yaatuwul yaatuwul te léegi ak moyen technologie yi ñu suñu borom defal ñépp mën ñoo ñëw ci jàkk ji gis nga ñoom li ñu def dugal mbiri li tax manaan la nga dugg al bahtul islam yi gis ñu defal la duruusoo yépp nga toog sa kër am sa internet yoon sa ordinateur cliquer di déglu en direct cours yi nga xam ne ñu ngi koy jox mooy ne loolu la da ngay évoluer tamit njàngaleem jàkka tekkiwul li ni ñépp tëju ci jàkka yi ndax ñépp mënuñoo fekke duruus yooyu bu dee amuñu fu ñu koy def mais nañu koy enregistrer bu dalee bu jaree ñu ut benn site boo xam ne fa la ñuy def yooyu àddina bi ni ko soxla nekk ci àddina bi bu ko defee bu ñu ko kiiwee ku nekk nekk ba Los Angeles bi di euh, jariñoo ci cours yoo xam ne ñu ngi koy def fii ci Tivaouane Peulh ci jàkka ju nekk Tivaouane Peulh ndax la loolu la am nañu ciy góorgóorlu gis naa ku mel ni ñoom imam Dame seen jàkk euh, Dame Ndiaye rahimahullah hafizahullah seen jàkka yi ñooñu tamit la ñuy def dañu yor seen ci muy jàngale ñu ko fay def gis naa muy def ci euh, euh, kii bi xikam euh, yi yu imam ata illahi rahmatullah yu mel noonu mooy loolu dafa am sol ndax jàkka yonent bi alayhi salatu wassalam fa la doon fa la formé jullit ñi fa la formé ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy dégg tey mënoo wax l'islam sans ñoom muy sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala anhum wa arda te loolu dinañ ko yii yépp dañuy citer ñi mais dinañ ko gën gis au fur et à mesure ñuy avancer ci siira insha allah waaye jàkka dafa nekkoon tamit muy jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam foo xamante ne nii fa la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon takkee doon sampe généraux yi nga xam ne ñooy dem di former généraux de guerre yi comme ni nga xamante ne nii noonu la doon joxe drapeau saraya yi doon yónni nga xam ne doon loon dem nga xam ne ak Uhud décision yu mag yooyu foofu la amee woon waxtaan ak jullit ñi saxaaba yi radiyallahu anhum kuffaaru Quraysh yaa ñëw nan la ñuy def ndax dañuy des ci dëkk bi wala dañ leen di fekki dañuy génn bala ñoo agsi fa la doon sampe drapeau yi moom aleyhi salaatu wassalaam euh, waaye ci jàkka yi muy jàkkaam jooju aleyhi salaatu wassalaam fala ñi nga xamante ne ñooy défendre l'islam défendre l'islam du wàllu du jëli jaase wala jëli bomb rek mooy lépp loo xam ne ci wàllu argumentation ci wàllu bind comme que temps yooyu poésie moo doon moo doon tey tey ni journaux mel journal ni mu mel temps yooyu poésie moo meloon noonu arabe yi nga xam ne loolu moom moo doon journaux moo doon journal comme tey équivalent tey mooy lépp loo xam ne dañ ko bëgg dàgg ci wàllu argument ci côté ci canal boobu la doon jaar jàkkay yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa nekkoon foo xam ne ñooñu di poète yu mag yooyu doon défendre l'islam foofu la leen yonent bi alayhi salaatu lañ ko doon defe ay ñoom Seydina Hassan ala ablir Aba Sufyaan anni yooyu yépp foofu la ko doon defe moom moo tax ba ko Seydina Omar ibn al-Khattab gisee rombee benn bés ci xilaafaam gis ko fa muy wax ay shi'r ndax moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon naan leen songu leen wa ruuxul qudusi ma'ak songu leen ak sa verve ndax l'islam lépp la solo xoolal ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jaadilhum billati hiya ahsan ud'u wooteel ila sabili rabbika jëni ci sa yoonu boroom muy lislaam siraatul mustaqim bu cowooral yi waaye noo koy defe bil hikmati ci sagesse xam-xam ngay teg bu dee ndax am na nit ñoo xam ne ñoom pour ñu accepter li nga leen di wax il faut nga teg xam-xam te lool ñi nga xam ne ñoom la gën a ñoom ñoo gën a concerné lool mooy ñi nga xam ne dañoo am xam-xam waxoon naa la benn xam-xam tuutul moo xam xam-xamu boo xam ne moom comme boroom xam-xamu géographie wala ñu mel noonu yooyu ñu mel noonu pour nga convaincre leen dugal leen ci. nangu loo leen benn principe du lu ëpp ci ñoom mooy ne xam-xam ngay de moo tax yàlla ne ud'u ila sabili rabbika bil hikma bu dee ñu mel noonu ak ñi nga xam ne mën nañoo bañ a nekk tamit ñooñu mën nañu nekk ñoo xam ne ay lamda lañ waaye manoo leen a wax loo indiwul xam-xam ñoom duñ la mu ne nag bu dee kaaboo gis nga ak lu ci man di dem ud'u ila sabili rabbika bil hikma ci sagesse ci xam-xam wal maw'izatil hasana ak waaraate bu baax ndax am na nit ñoo xam ne ñoom am na yenn cas yoo xam ne ñoom ñoom ñoom al al al maw'iza ñoom ñoom boo leen di waar nii seen xol day gaaw a tooy ñu gaaw a dugg ci lislaam wala ñu ngi ci lislaam di def leen yenn yi boo leen di waar di leen tuddal yi nga xam ne ñoo ci nekk di leen delloo ci seen boroom di wax li nga xam ne moo leen ci nar a fekk ci ay mbugal ak suñu boroom ak yooyu boo leen di waar seen xol commencé tooy ñu commencé euh, euh, euh, mën a nangu lool alaa bi dikrillaahi tat tatma innul qulub alaa waawee alaa waawee yëgoo ma yëgal la bi dikrillaahi ci tudd borom bi subhaanahu wa taala ci tout toutes ses formes dans toutes ses formes tatma innu ci lay dare al qulubu xol yi nga commencé gis leen ñuy dal koo xamante ne nii braqueur international la woon kii prostituée internationale kii moom oh, c'est un grand dealer ainsi de suite jàpp ku mel noonu di ko waar nga gis mu mujj d'un coup mu bàyyi lépp banaan la mais li ma jot am sax nan laay def ngir delloo ko seen borom mu ne kon wal no wal maw'izatul hasana wajaadilhum billati hiya ahsan am na nag gaa yoo xam ne yii yépp man nga ko def benn ni bil hikmati wal maw'izati al hasana wajaadilhum billati hiya ahsan mais am na yoo xam ne bu ci nekk day laal benn kaabu précis comme ni ma la ko waxe nii mu ne wajaadilhum kon billati hiya ahsan am na yoo xam ne nag ñoom dàggasande ñoom ñuy xaw niru genre philosophie ñoom il faut ndax boroom xam-xam Euh, euh, xoola scientifique bi en général moom boo ko indilee ci ci li muy jàng force yi muy jàng ci nature beeg yooyu kii boo ko ci wanee loo xam ne moom leer na lii moom moom c'est implacable affaire bii moom moom moom lii lii la rek yàllaa ko def moom boobaa man na ko nangu ci lu mu gën a mais ñi nga xam ne nag dañuy jaay côté logique dugg ci philosophie yooyu ñooñu en général dañuy nangu dañuy en général dañuy man liñ naan dialectique ak li nga xamante ni mooy scolastique mooy ne ñoom débat dalee na neex daanaka seen lépp ci débat la ñu mel nag il faut jullit bi yow nga armé wu en matière d'argumentation boo xam ne redoutable moo tax mu ne wajaadilhum billati hiya ahsan loolu moo tax ilmul kalaam am solo te seydina ibrahima alayhi salaatu wassalaam loolu la ak a koo manam loolu la doon wax naan gaaya ba gisee jant ba weer wi ne hada rabbi yaakaar ngeen ni seydina ibrahim mos weer wi ne ko gis naa mooy boroomam loolu moom la gën mooy ci wàllu argumentation la mooy ahada moo tax yenn boroom xam-xam yi ne lool ah daara lii nii mooy sama borom wala mu ne leen waa lii mooy sama borom mooy argumentation à l'absurde topp waay ji ci gi ba mu dem ba xam ne mbir mi du lii nag nga indi ko nag yow ci li nga xam ne moom nga bëgg mu ñëw moo tax bu mu gisee jant bi mu ne man bëgguma ku ci dem rek mu ne man bëgguma yàlla juy juy dem bu mu gisee jant bi mu ne hada rabbi hada akbar moo gën a rëy mooy sama borom ba mu demee nag mu ne leen yaa qawmi inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard Allahu akbar mooy loolu dialectique la mooy kalaam ilmul mooy xam-xam bi ñi jàngit wàllu aqida mën a indi argumentation yooyu wane ne yàlla nekk nekkug yàlla moo tax wa jaadilhum billati hiya ahsan mais nag ni mu gën a rafete nag nga koy def moo tax xam-xam loolu la moo tax boo ñëwee jàngale bi loolu la il faut yooyu ash-shi'r moo tax poésie boobu waa Makka gis nga moo tax yonent bi kii ñoom gis nga lim doon dal bu ma juum yeneen wàllu saabsaab wax na ko ne gis nga lii nii ñu leen di wax soit mooy ñoom xasaan ak yooyu ñoo gën a metti ci ñoom jam-jamu flèche boo boo jam gaay xeej boo leen jam lim leen di dalee moo gën a metti ndax loolu loolu foog naa ku siiw ku siiw xam ko ku siiw bëgg entretenir image bu baax. gis nga bu la yenn média yi commencé dammat di la wax yoo xam ne bu góowoon mu feeñ bu boobaa ngay xam de moo tax mu ne leen gis nga lii moo lay wax ci ñoom moo gën metti li nga xam ne mooy waxoon sihaam jam-jamu yi nga xam ne buñ leen sànnee flèche fi muy dal lii waxam gi moo gën a metti waaw moo tax foofu lañ ko doon defe moo tax Seydina Hassan bi nga xam ne jële ko Seydina Omar gise xaw ko xool xool buy wane ne lan moo tax nga nekk ci biir jàkka ji di eh, di di def cher mu ne xaarul mu wax sax xool bi rek la gis-gis ne mooy inkaar la mooy da ko xool rafetlu wu muy jamono xilaaf Seydina Omar mu ne ko def naa fii toog naa fii di wax ay cher ci kanamu koo xam ne moo la gën ba pare ne naa Abu Hurayra yow est-ce que fekkoo yeneen fekke woo yonent mi alayhi salaatu wasalaam naan ma ujuhum wa ruuxul qudus ma'a est-ce que déggoo fekke woo yonent mi alayhi salaatu wasalaam naan songu leen ñoom yéeféer yi ci sama shi'r yi sama poésie yu saf yu ma leen di adressé te Jibril mu ngi ànd ak ma mu ne ko naam kon loolu ci jàkka jàkka yooyu tamit dafa doon am ngir lépp di tourner ci défendre l'islam moo tax bind article yoo xam ne pour leeral l'islam ci yenn journaux yi ñu def ko nekk biir ci biir jàkka ji ci di discuter imam bi toog ñi nga xam ne ñoo am xam-xam ci loolu toog ñuy ñuy xool naka yan argument lañuy te di ko bind loolu mën naa nekk ci jàkka comme ni nga xam ne noonu la ko Seydina Hassan doon defee ci digalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba tey ci rôle yi nga xam ne joué na ko jàkka joo xam ne tamit dañu fa doon takk prisonnier pas prisonnier yi mooy ne jàkka joo xam ne jàkka ji joué na prison kon ni nga xamante ne noonu la nekk ci euh, euh, euh, xew-xewu Sumaamatu ibn Uthaalin radiyallahu ta'ala anhu wa arda comme ni nekk ci saxiix imaamul Buxaari rahimahullah Sumaama ibn Uthaal insha allah dinañ ci gën a ñëw bu ñu àggee ci nekkoon jëwriñu waa Yamaama moo nekkoon sangu waa Yamaama buñ la laajee ci lislaam ci lislaam lislaam mooy jamo yonent bi alayhi salaatu ba nii ma tooge di wax ana kan nit moo njëkk décréter embargo si économique ci wàllu produit alimentaire neel Sumaamatum nu Usaal insha allah bëgg ngaa xam nan la demee woon bu ñu ci agsee insha allah dinañ ko gën leer mooy sumaama bii ibnu usal ba ñu ko jàppee keroog bañ ko ba ko saxaaba yenn ci saxaaba yi jàppee indi ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci benn poto ci poto jàkkaan ji la ko la ko takk waaye lan moo taxoon ñu def jàkk ji prisonnier lépp ça tourne autour de woote jëme ci lislaam xëcc ko ci lislaam te li xew ak Sumaamatu ibn Wasaal moo xew ak Hakim ibn Hizam Hakim ibn Hizam Badar dañ koo jàpp radiyallahu anhu mujj na moom gis nañ ko fi moom yaa Xadijatu radiyallahu anha wa ardaaha wa anna biha moom bàjjanam la woon Hakim ibn Hizam bi ñu ko jàppee Euh, Badar prisonnier ci ñuy jàppoon ci kuffaaru Quraysh ni la bokkoon ci moom it foofu lañ ko takkoon ci jàkke ji moo newoon prison moo tax mu ne man maa ngi dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam di tari wattuwe ci julli timis Sumaarat ibn Usaal moom bien après la te leen njëkkoon a jàpp ndax Badar la te moom bien après la mooy ne foofu lañ leen takkoon moo nekkoon seen prison mais dans quel but ngir ñu gis jullit ñi seen booloo saabu bu julli jotee ñu bàyyi lépp dajaloo kenn jiite leen ñépp ne tekk ci ginnaaw lu mu def ñu def ko muy bennoo ak jalaalul quraan màggug alxuraan bi nga xamante ne ni kan moo ko ki nga xam ne moom la ko borom bi wàcce ci moom muy alayhi salaatu wassalaam allahu akbar mu saar yu tol noonu wa tóor allahu akbar imaginaire nga dégg yonent bi alayhi di jàng wa tuuri wa kitaabin mastuur ba saar bi jeex kooku kaafir bi gën rëy ci at ci ci ci biir la jëm day dugg ci l'islam moo tax ba mu ci jógee loolu dugg ci xolam bàyyi ci moom mu mujj tuub après Sumaamatu ibn Usaalit bañ ko fa takkee ngir muy gis loolu di déglu alxuraan mais di déglu xadiis yonent ti alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne foofu la ko doon jàngale ci lu bari pas lépp mais yu bari foofu la ko doon jàngale ci jàkk yi di diglu bi ak ni nga xamante ni noonu la société bi di dundi foofu mu gis ko lépp tourner autour de la mosquée moo tax alayhi salaatu wassalaam laata muy am fu mu dëkk jàkka la tabax loolu moo tax ngay dégg ñu lay wax ci sëriñ si comme euh, euh, euh, suñ Touba radiyallahu anhu que ne Touba loolu la loolu la nettali que ni moom moom dafa jàppoon ne Touba moom jàkk rek a fi xaj waaw nga gis ni dëkk yooyu da gis ne loolu ñu ko royee ci alayhi salaatu wassalaam tout tourne autour de la mosquée tout lépp ci jàkka ji jàkka ji mooy mooy mooy mooy mooy mooy lépp lépp di tourner autour de moom waaw société jullit ñi jamono yonent bi alayhi salaatu wasallam lool na woon léegi prisonnier yéeféer bi nga xam ne prisonnier la di ko fa bu gisee loolu lépp ndax nit ku ne day am ay préjugés ak ay appréhension yu mu am envers keneen surtout ñoo xam ne xamuleen wala bëgguleen ndax bokkuñu diine mais léeg-léeg boo jaxasoog nit ki di nga xam réellement est-ce que yow li nga doon foog ne loolu la doon demee ak li xew dëgg-dëgg ndax laysal xabaru laysal xabaru kal muayana luñ la nettali ak nga yow nga fekke gis bokkuñu way kon jàkkay yonent bi alayhi salaatu wassalaam prison la woon pour yenn ci yéeféer yi dans le ñu dégg njàngaleen yonent bi alayhi salaatu alxuraan gis bennoo bi jullit ñi bennoo ak ndigal yi fa yonent bi alayhi salaatu salaam di digal ak nañu koy gaaw taxaw ba tax ñu mujj dugg ci lislaam waaye jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam joué le rôle euh hôpital foo xamante ni nii ñi nga xam ne ñoo blessé de guerre yi dañ leen fa doon faji comme gisoon nañu ko de boo fàttale ko am na saxaaba buñ doon gis tarjumaan ci waa ahlul madina bi ñuy gis jaayante yi ak jëfu seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayri radiyallahu anhu biir madinatul munawwar am na ku ñu giseen koo xam ne ba mu ba ñu ko janee muy Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaar radiyallahu anhu wa ardaa di seydinaa Sa'd ibn Mu'adh keroog bi nga xam ne ghazwatul xandaq muy alliés yi ahzab bi ñu ko ja bi ñu bi ñu ko gaañee ba sidiit bi sànni ko xëy sidiit bi dagg yonent bi alayhi salaatu salaam dañuy utal ko xayma nañu ko tabaxal benn xayma ci biir jàkka ji bu ko defee yonent bi alayhi salaatu wassalaam man di ko visiter si kon jàkka ji nekkoon nañu ko fay fay moo xam ne dañ ko transformer benn côté bi ñu utal ko fa xayma ci benn côté bi ci zawiye ci benn côté coin mosquée bi foo xam ne fa la nekkoon gis nañ keroog ba muy génn àddina affaire bi dafa dee mujj tagg sidit bi demoon bay cicatriser wu daal di dagg deret ji sotteeku ba ñu nekkoon ci wetu xayma bi ci jàkka bi naan xool leen ci ci biir xool leen nan moo xew ndax dereeta ni wal muy ci biir jàkka ji la woon naka loolu tamit ci ghazwatul ahzab comme ni am na tamit xayma yoo xam ne dañ ko fa defoon ngir di faj ñi nga xam ne ñoo ñi blessé moo tax gis nga jàkk rôle yu bari yi muy joué moo tax euh, bu bu bu bu yi débordé ci dëkk boo xam ne fitna dafa am guerre laa ja amul benn ci bal jàkka yi bu dee am na foo xam ne fu sûr na comme ni ngay Gaza gars yi léeg-léeg mosquée yi ñuy def ko di ci faj blessé loolu jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam joué na boobu nga xam ne hôpitaux yi amatuñu place ñu def ay hôpitaux yoo xam ne ambulants lañ ñu de indi ko foofu ci biir jàkka ji ngir faj ñi nga xamante ni ñooy way feebar ñi ak ñi nga xam ne dañoo soxla am paj waaye ba léegi jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon recevoir ñi nga xam ne ñooy wufuud yi délégation yi surtout ci am na buñ fi jot a gis bi njëkk mooy ban bu ñoom Talq ibn Ali mu ne dama ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu wafdan ñu nekk délégation moom ak ay waa ñoñam ñenn ci waa ñoñam mais bi bi mu ubbee Makka zaada allahu tashrifan wa takriman loolu dafa gën a intensifié wu nit ñi di jóge arab yi comme que ñoom dañ ne woon du ñu jël part ci affaire yi entre Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ak Quraysh dañuy bàyyi daal ku gañe ñu xam ne moo nekk ci dëgg ñoom dañ ñoon du ñu dugg ci l'islam seen dugg ci l'islam ñu bari ci tribu arab yi dañ ñoon ñu ngi ko gàll ci kan mooy kan la mbiram di féete kaw bi ñu gisee ne ren ci maanaam saab-saab ubbi na Makka nag waa Quraysh ñépp mujj nekk ci suufu drapeau wam nag léegi nag ñu commencé délégation yi jóge fu nekk moo tax ba ci mujjub dundam noonu la woon fan la leen doon recevoir yi biir kër déedéet ci jàkka gi la leen doon recevoir yi waaw mooy. gis nga délégation waa Abdu Qays tuddoon nañ ko fi ñoom al Ashaj ibn Qay euh, euh, al Ashaj boobu mu ne woon yow am nga ci yow gis naa am nga ñaari jikko yoo xam ne yàlla du ko bëgg yonentam da koo bëgg alayhi salaatu wassalaam ñooñu ci jàkke ji la leen recevoir waaye ñi nga xam ne ñoo jege woon Mudaar gaa yi nga xam ne dañu pëndoon poussière ñi ëpp ci ñoom bokk ci mudar ñëw sonn ñooñu noonu ba mu waxee ba ne nañ jóg kan mooy kan mooy mu gis seen xar kanam yi yonent ni ñu sonne seen yére yi xottee ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xar kanam gi changé ndax gis na ci ay jullit ñoo xamante ne nii xaal état boo xamante ne nii gënuñu ko mooy situation bu metti bi ñu nekk ñooñu ci biir jàkk ji la leen recevoir muy délégation yi yi doon ñëw foofu comme si moo doon centre d'accueil salle bi d'accueil bi nga xam ne ci lay recevoir les autres c'est ot otam yi muy ñi nga xam ne ñooy ñoo fa doon ñëw loolu jàkka moo tax ba léegi dangay gis ñoo xam ne ay kilifa diine bu ñuy ñëw ci benn dëkk ñu recevoir leen ci jàkk ji loolu sunna la loolu sunna la am na ci ñoo xam ne ay jullit lañu am na ñoo xam ne ay jullit lañu ci delegation yooyu bi ñuy ñëw am na ci ñoo xam ne ñoom ñépp bu ñu dul dul am na ñu ci nekkoon jullit mu recevoir leen ci jàkk ji kon recevoir ay kilifa diine ci biir jàkka bu ñëwee ci dëkk wala loolu loolu sunnaay alayhi salaatu wassalaam te jàkkaam ji ñu nekk ni jouer le boobu ah, waaye jàkka jooju di jàkkaay madina ji ala saakini afdalu salaatu wassalaam foofu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon daje ak saxaaba yi comme ni ñu ko waxe sànk fa la doon nekkeek ñoom lu ëpp di xam ñoom naka la ñuy dunde moo tax te tamit ku amoon loo soxla en général ci jàkka ji ngay ñëw ndax xam nga ne aleyhi salaatu wassalaam li ëpp ci ci ay bésam foofu lay nekk ci bés bi fa lay nekk moo tax nga gis yi ba ñëwoon fekk muy xutba rek mu taxaw ci bunt bi ne ko daa ne ko mbir yee sànku na maashiye gi suñu caaw meeg suñu nag yeeg ranam yeeg jur ji lépp yàqu na ndax sécheresse waaye ci jàkke ji doléance jullit ñu bari foofu la ko doon recevoir di nekk ak ñoom di joojoo ñoom di xam naka la ñuy ak yan problème lañ am mu daal di koy régler di xool lan lañ soxla bu ñëwee ci seen wàllu diine ak ci seen wàllu àddina loolu nag di lu am solo loo xam ne muy dajaloo bi nga xam ne moom la boroom xam-xam bi di dajaloo di dajaloo di nekk ak taalibe yi léeg-léeg lu bari ngir di xam ak tamit xam ndax bala ngaa wax ci benn masala da ngay xam mënoo wax ak ab société te xamoo ñoom ci lan la ñuy dund ndax bu boobaa urge ngay nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu lépp ci jàkk ji da ko doon def foofu moo tax ndax gisuñ ne kon jàkka nekkul woon uniquement gis nañ kon que ne jàkka nekkul woon rek ngir nañu julli noddu nañ nañu julli après tëj ko dem déedéet lii moo doon rôle yi nga xam ne moom la jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon jouer te nag lii mooy dundal googu dundal googu mu ne woon dañuy puukarewu ci jàkka yi ci jataay bii weesu ñu gisoon summa la yu'ammirunaha ginnaaw bi duñu ko dundal lii mooy dundal jàkk bi ci gën rëy mooy julli dañ fay def boobu moo nekk ci kaw nii yii yëpp ci la waaye nag jàkka daa am yoo xam ne dañ ko fay tere jàkka daa am yoo xam ne dañ ko fay tee bokk na ci yooyu mooy di seetloo réer la ci biir jàkk ñëw sa dara réer nga dugg ci jàkka ji di ko seet déedéet loolu dañ ko doon dañ koy tere comme lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ci xadiisu seydna abu hurayra radiallahu taala anhu wa ardaa mu ne xadiis boobu imaam muslim daal dina koy solo seydna abu hurayra radiallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na man sami'a rajulan yanshudu daallatan fi lmasjidi falyaqul laa raddaha allahu aleyk fa inna almasaajida lam tubna li haadaa moom alayhi salaam mu ne te lool digle la yo Seydina Abu Hurayra ne dem dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne képp bu ngeen déggatee saa bu ngeen déggee benn nit ñëw ci jàkka ji di fi seet gëréemam gu réer wala di fa seet lu mu réerle kooku yéen ni ko ki ko dégg na wax ku ko man di dégg ci yéen kooku ñëw naan waa gars yi mais gisu ngeen sama xar mi fi sama xar jaarul côté yi wala waaye man de gars man daal dama dem ba ci métro bi rek gisaguma sama portable quoi mais gars yi kenn gisul sama mu ne daal loolu ku ko dégg ci yéen neel waa jooju laa raddaha aleyk yàlla na bu la ko yàlla delloo fa innal masajida mu joxe illa bi lu tax ndax fa innal masajida ndax jàkke yi lam tubna li hada kenn tabaxul jàkke yi ngir ñu fiy seetlu réer am na ci yeneen riwaay yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn waay dafa ñëw di seet naan day seet gileemam gu réer yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko laa raddahu llahu yàlla na bu la ko yàlla delloo gis ni mu sévère affaire koo xam ne amaana gëléem goog rekk la am mu réer fekk nit ñi nekk ci jàkka ji mu ne naa dugg waaye laaj ko gaa yi salaamaaleykum waa mbooloo mi gisu ngeen gëléem gu xonxam yonent mi alayhi salaatu salaam ba gisee waaja ko def dana ko yal na bu la ko yàlla dellu ndax jàkka loolu bokk ci taxul ñu tabax loolu nag gis nga xadiis bii day tegtale que ne tamit jàkka kenn du fa jaay kenn du fa jënd bu dee ne laaj lu réer lañ fay bañ mooy ne jënd ak jaay dañ koy tere ci jàkka loolu mooy ni nit euh, manu ñëw ci jàkka naan acca walla man daa am loo xamante ne nii moom laay seet kon nag gaa yi non damay jaay benn kii di publicité ci jàkk téedéet loolu dañ koy tere nit amul droit di si di di di ñëw ci biir jàkka naan day am loo xamante ne nii euh, da ko fay jaay loolu nag ak façon publicité ak publicité moo tax nit ñi amuñu droit yor seenu marchandise ñu julli ba pare ñu wala laata ñuy julli ñu ñëw laaj imaam bi ne ko dañoo bëggoon après boo ñu mënee may ñu def benn publicité benn kii ndax daa am benn kii bu ñuy jaay wala benn pàcc bu ñuy jaay ngir léegi ñu ñëw taxaw foofu ne voilà euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah kii après daa moom déedéet loolu dañ koy tere loolu dañ koy tere te loolu nag du wax rek de moom nga jëlu affiche li bokk ci jàkka ji miiru jàkka ji amoo droit taf ko ci ndax ci jàkka ji la bokk taf ko ci naan vente de soccu ak siwaat wala xabatu sawda c'est interdit te loolu bu dee jàkka ji dafa am étage ci kaw tamit loolu c'est interdit mooy bu dee loolu lépp ci jàkka ji la ndax man zalama qayda shibrin tuwiqa lahu yawm al qiyamah min sab'i aradin borom bi sopp yonent bi alei satu salaam nee képp ku tooñ bu toll chibre tuuti tuuti ci suufu jàmbur moo tax gars yi gis nga promoteur terrain yi war nañu def attention ak maire yi nga xam ne ñuy jël suufu gaay yi di jaay rek ak gars yi nga xam ne seen ndombal tànk tax ñu nekk cadastre wala yu mel noonu wala fu ñu man di féete ci ministère yeeg yooyu ci post yi di jaay suuf yi rek di dem laa ilaha illa bi alei salatu salaam nee gis nga ku sàcc ku tooñ jàmb ku toll ni chibre ci niw ñëw noo kooku yowmal qiyam tuubi saban arabe bi léegi saban arabe bi wax ne sa mooy sectaire pourtant leen mais day dem ba ci suuf sëccéen ñu ne loolu lay wane ne gis nga xukmu ma looloo tax euh, haram képp koo xam ne day tawaaf comme ci étage yi ñiy tawaaf ci kaw xam nga da tiim kii bi loolu ci ci la bokk baax na ndax loo jëm ci kaw loolu lépp ci la moo tax def ci kaw ay cantine yu ñuy jaay tamit loolu ci jàkk ji la bokk déedéet loolu dañu koy tere moo xam publicité bi da koo wax wala yow da ñëw ne non man daal ni ngay def euh, mooy. dama koy bind taf ko loolu tamit dañ koo tere ay yaa kii yooyu jaay ay kii yooyu lépp dañ koy tere ak jënd ak nekk fa yooyu yëpp dañ koy tere ak di ko fa dem sax naan di waxaale ci biir jàkk ji loolu lu am solo loo xam ni ñu bari dañ koy duñ ci bàyyi xel koo gis nag muy def lool ne ko laa yow laa raddahu llah sa njaay mi nga bëgg mu jar yal na bu la ko yàlla delloo mooy yal na bu la ko yàlla yal na mu jar waaw léegi loolu benn affaire la boo xam ne dañ koy tere ci jàkk mais mu am beneen affaire mais nga ne ma mais léegi euh, attendez waa ju ñëw di yalwaan ci biir jàkk ji nag loolu du jënd ak jaay wala lu roowul ñu ne loolu moom xam te ne du jënd du jaay am na boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yu ne dañ ci wute ñu ne képp ku taxaw ci jàkk comme ni ñu koy gise ci jàkk yi ak loolu après kenn ñëw bàyyi ba laata ñu julli loolu bañ julli ba pare mu taxaw ne bu ngeen ma mënee dimbali damaa sonn aw ma lu ma kiiwee yooyu ngeen dimbali ma après taxaw ci bunt bi nit ñi di ko jox ak yooyu wala loolu est-ce que loolu mën naa nekk ci jàkkaam ji am nañu ne non loolu moom dafa xaraam koo kenn du ko jox ndax lan innal masajida lam tubna li hada ndax jàkka yi kenn tabaxu ko ngir lool ñu fay def loo xam ne dañ fay kemaande di fa laaj am ñeneen ñu ne déedéet loolu xaraamul loolu xaraamul ci lu ñu doyal ñeneen dafa xaraam ci lu ñu doyal ñeneen ñu ne non xaraamul ci lu ñu doyal lan mooy wane ne dafa xaraam gisuñu ko ndax kii dafay laaj non seulement moom dafa aajowoo rek di laaj ñu dimbali ko loolu mooy ñaareelu wax ñetteel bi te mooy li gën a insha allah ñu ne lool man na nekk bu dee ne ñi nga xam ne ñu ñiy julli waa jàkk ñi nekk di jàkk ji duñu ci loru ci laajam boobu du ko laaj di insister comme di insi al ilhaq di insister ak di yëkkati sa kaw ba ñi nga xam ne ñu ngi doon mottali seen julli wala ñu ngi doon sikar nga leen di déranger ñu ne bu dee loolu amu ci wala tamit muy jaar ci kanam koy julli jaar ci seen kanam ba pare ngir taxaw foo xam ne fépp dinañ ko mën a gis ñépp door a wax ñu ne bu dee nag yii nii la bu dee ne yii deñ na ci amu ci bu boobaa loolu mën naa nekk Euh, ndax lan lan moo tax ñu ndax yële boo ko defee mu ngi mel ni da nga koy jàppale ci loo xam ne dañ koo tere yonent bi alayhi salaatu salaam tere kuy jaar ci bay na day musalli kuy julli nga jaar ci kanam bu jaar ci kanam waxatuma la lool muy def tashwish di di perturber ñi nga xam ne ñooy julleek ñi toog di azkar di sikar yooyu di jàngal Alxuraan mu leen di perturber ñu ne bu dee nag loolu la kooku kenn du ko jox mais bu dee ñooy deñ na. te nekkul di yuuxu ci kaw di perturber ñu kooku mën nañ koo jox te loolu mooy li nga xam ne li gën a dëgër insha léegi loolu lan mooy wane nii lan moo tax yow nga ne lii moo gën dëgër ñu ne la imaam Abu Dawud dafa solo as-Sijistaani ci sunan bi ci sanad boo xam ne bu wér la jële ko ci Abdurrahman ibn Abi Bakrin radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma di doomi Seydina Abu Bakr di frère yaa Aïsha radiyallahu anha mu ne moom la ne Seydina Abdullah ibn Abdurrahman Abdullah gisoon nañu ko mais kii frère bi la Abdurrahman euh, Seydina Abu Bakar amoon na doon ñu tudd gisoon nañ ko mooy ka leen doon indil la nga xam ne mooy lañ doon lekk ci doon leen wéttali doon fanaan ci ñoom ca grotte ba kii nag Abdurrahman la doomi ummu ruumaan moom ak yaa Aysha radiyallahu anha ndax moom dane moom doomu Seydina Abu Bakar jooju dane radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu salaam dama ne ci jàkk ji ana ci yéen ana dafa laaj rek ana moo leel tey am miskin ku ñàkk mu jox ko mu lekk Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala ne ko man man de dama dugg ci jàkka ji moom mu ne Seydina Abdurrahman doom ji mu ne fa qaala Abu Bakr Abu Bakr radiyallahu anhu ne daxaltul masjida damaa dugg jàkka ji fa ida ana bi sa'ilin yas'al ma fekk benn laaj boo waajoo xam ne dafa taxaw di laaj ngir ñu dimbali ko fa wajatu kisrata xubsin ma trouvé ma ma ma bi ma gisee muy laaj ma xool ma am ma trouvé man loo xamante ne nii daal dagg daggu mburu kan moo ko yoroon fii yadi Abdurrahman mu nekk ci loxo doom bi doom bi di Abdurrahman miy nettali nettali benn dogu mburu wum yoroon baayam mu ànd ak baayam ñu dugg ci jàkk ji Seydina Abu Bakar radiyallahu fekk ku taxaw di laaj naan ñu dimbali ko mu xool gis doom ji yor benn dogu mburu fa axadtuhu minhu fa dafa'tuhu ilay mu ne yonent bi sallallahu alayhi man loolu laa def damaa dugg ci jàkka ji gis koy laaj ma jël xool gis sama loxo doom ji am mburu mum yoroon ma nang ma jël ko daal koy jox waa ji lii kay day day day lii lii lii lii mooy tegtal ci liñ ma ne yow lii foo ko teg ndax yeneen bi alayhi salaatu wasalaam bu doon ne daganul dinañ Seydina Abu Bakar ah non non non waroo ko woon a sarax moo tax léeg-léeg day gis imaam yoo xam ne léeg-léeg nag nekk seen rôle le fait ndax tamit léeg-léeg kiy laaj day perturber quand même léeg-léeg dund ci cas yoo xam ne kiy laaj day bi nga gis imaam bi euh, di wax ak moom mais après yow beneen affaire la mooy ngay xool mooy darul mafasid bi ñu doon wax sànq. liñ doon wax jataay bee weesu mooy ne ma bëgg résoudre lii mais li ma koy résoudre est-ce que bu ma ko résoudre nii lu ënd lu ëndi lu gën a li ma naroon a li ma naroon a faj problème bu am ma nar koo faj mais damay xool est-ce que ni ma ko nar a faje thérapie bi kii baax na pour mu faj ko est-ce que du ëndi jàngoro ju raw li ma nar a faj ndax da ngay gis soo xam ne imaam bi lay jekk Euh, mooy ne tashwish xoolal tashwish yi ñu waxoon mooy di bi ñi nga xam ne ñooy julli bu dee ne imaam bi xam na ne kii bu ma nee ko ndax moom day wax rek noppi danaan ngeen kii wax euh, état wam après noppi taxaw ci bunt bi di xaar yow bu dee gis nga ne yow imaam bi wala responsable jàkk ji nga xam ne moo yor lool war nga xam ne kii di laaj comme que affaire bi masala xilaafiya la te gis nañ ne Seydina Abou Bakar dafa fekk waa ji di laaj te ci biir jàkk ji mais même bu dee ne léegi mais dañ na la à con à condition yi ñu wax que ni mu bañ a bi wala jaar ci kanamu ñuy julli wala muy wax ca kaw bay perturber nit ñi mais yow da ngay xool bu dee ne gis nga ne man gis nga waa ji bu ma nekkee naan ko yaa axi euh, arrêteel ndax fii loolu moom day gën a wax après subhaanallah bu ñuy julli ak yu mel noonu bu ko defee yow yow boo defee loolu da gina gën a ki doon julli concentré wu seen seen jokkalante boobu ngeen di def day tax mu déconcentré wu amaana lële bu ko déconcentré woon lii da koy gën a déconcentré wu ndax yaa ngi imaam bay wax kii di wax ñu nekk fay kii bu dee xam nga yow li ëpp sa njort mooy noonu lay dem bàyyi ko bam laaj ba pare nga dem fekk ko fi mu taxaw di xaar ñu jox ko wala ba pare sax nga woo ko explique ko ni mu demee ne ko nag lii waroo koo def bu dee ne ku gis ne loolu mooy mazhabam que waruñu koo def mais li gën a dëgër mooy ne loolu mën naa nekk mooy laaj mën naa nekk à condition mu bañ lor nit ñi ak ni ñu ko waxe woon ndax lan xadiis Seydina Abu Dawud bi mu jële ci Seydina Abdurrahman ibn euh, Abi Bakr radiyallahu anhuma euh, kon loolu day wane ne loolu mën naa nekk lay wane ne laaj ci biir jàkk ñun ñu dimbali nit ku ñàkk loolu mën naa nekk waaye gisoon nañ tamit beneen boo xamante ni mooy euh, li nga xamante ni moom lañ tudd sànq te riwaaye boobu imaam muslim moo ko solo mooy ñi nga xam ne dañu jóge woon ci Mudar euh, nekk foofu comme li al-Munzir ibn Jarir wax jële ko ci baayam Jarir radiyallahu anhu mooy mu ne dañu faa nekkoon ci yonent nekkoon ci yonent bi alayhi salaatu salaam benn bëccëg nii naaj wi génn noonu tàng am benn ñun ñoo xam ne soluñu amuñ dàll yu sol seen ràpp seen tànk yi nii yére yi dagg ñooñu yor nag ay jaasi ko wax ñu ëpp ci ñoom ci Mudar lañ bokk mooy ñu la waxoon sànq que ne ñooñu yonent bi alayhi salaatu salaam jàkk ji la leen recevoir. bi leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisee euh, lii woom xar kanam gi changé ndax li mu gis ci ñoom ci ñàkk mu daal di digal Bilaal ibn Rabah radiyallahu anhu mu daal di nodd ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñëwee ci wàllu nodd insha allah dinañu wax ci jamono yi nga xam ne ci lañ est-ce que nodd ci julli rek lañ ko war a defam dee insha allah mu daal di nodd yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxawal ñu julli lii c'est sûr que dafa day niru ne dafa fekkoon xam naa tisbaar di jot ndax mu julli ginnaaw gi nag mu daal di euh, xutba man na nekk tamit muy dafa julli noonu nee na mais ci biir xadis bi yonent mi alei satu salaam mu gisee loolu dafa dafa ñaax nit ñi ngir ñu daal di euh, dimbali ñii am ñoo xamante ne diinaar lañ joxe am ñoo xam ne dirham lañu joxe am ñoo xam ne yére lañ amoon joxe am ñoo xam ne orge lañ yoroon liñ am benn saa ci orge moom lañ joxe ñii ci tàndarma loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nit ñi di joxe ba am na ñoo xam ne daggitu tàndarma lañ joxe te loolu ci jàkka ji la woon te moo moo leen lan dafa woo saxaaba yépp noddu ndax buñ déggee noddu ñëw julli ba pare mu daal di leen euh, ñaax pousser encourager leen ngir ñu dimbali ñi te lool ci biir jàkk loolu mooy laaj comme ñi nga xam dañuy gis ci jàkk yi ñu jógee comme problème yi am Syrie ngay gis France nga toog léeg-léeg ci jàkk yi ñëw ne la Syrie laa jóge wala Palestine aw ma dara ak yooyu mais ñooñu mën nga leen dimbali te tamit gisoon nañ beneen am na leneen luy wane lii ba léegi mooy xaadisatu Sulayk al-Ghatafaani mooy Sulayk bésu àjjuma gisoon nañ bii ahkaamul juma les règles yi jëm ci wàllu prière du vendredi euh, moom bi mu duggee dafa dugg to yonent ma ne saab saab ne ko ndax julli nga ñaari rakk mu ne waaw mu ne déedéet mu ne ko jógal nga julli mais nit ñi ci foofu noonu dañ ko faa sarax yonent ma ne saab saab dafa laaj nit ñi saab nit ñi dañ ko daal di sarax la laajul lañ moo tax Maliki boo fàttali ko rahmatullah ñoom dañ ne li taxoon ba ñuy wax ne ku dugg imaam bi xutba kooku du julli ñaari ràkk day ñëw rek toog ndax loolu jamono yi dañuy tere ko ci naafila ni buñ leen waxee xadiis bi ñu ne non non ndax kooku yonent ma sallallahu alayhi wasallam waxoon mu jóg julli ngir nit ñi gis état wam ak ni mu ñàkke ngir ñu daal di koy sarax dimbali ko sarax kon loolu fan la amee woon foofu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam te tamit da leen a ci riwaay al Bayhaqi bi da leen a ñu daal di koy sarax bañ joxoon ko mbubb beneen àjjuma ba yonent mi alayhi salaatu di laaj keneen mu nar a joxe mbubb ba yonent mi alayhi salaatu salaam daal di mer <laughs> yow amoo bii weesu bañ lay sarax tey ñuy wax nga bëgg a joxe li nga am yow rek après yi <laughs> kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër këne euh, mooy ne ci jàkka nit kuy laaj tey dañ naan yalwaan mais waxuñu koo xam ne day laaj nit insistance déedéet loolu wax nañ condition yi nga xam ne ci lay nekk mais li gën a moo mooy loolu mën naa nekk wallahu taala alam léegi tamit jàkka yi dañuy tere tamit nit ki même bu dee alxuraan ngay jàng ngay wax ci kaw ngay déranger ñi ci des ngay tendance nit ñoo xam ne ñoom jàkka ji comme la ma gaa yi waxoon ne koñ boobu paa yi paa bi benn ci paa yi moom cinq ay cinq heures et demi lay kii wala taal rajo jàkka ji fooral ko teg micro bi ci wet gi teg su day seen te kenn ñi ma wala ndax ku wax mu ne naafiq nga ndax yow alxuraan ngay bañ a déglu mais déedéet déedéet loolu lu demee noonu nit ñi nelaw julli jotagul noonu du sax defaguñu ko nga yokku rajo bi teg alxuraan te kenn ñee wala perturber nit ñi seen nelaw bu ñu waxee nga ne gaa yi naafiq lañu ndax ñoom alxuraan la ñuy a dégg mais mbir mi du loolu waxuma la loolu rek de mais même ki nekk ci biir jàkk ji waru ko perturber ci alxuraan yooyu jàng waxuma ay discussion àddina yi moom taxul ñuy wax yooyu moom dañ koo tere loolu moo tax Asim ibn Umar ibn Qatada rahmatullah alayhi euh, moom ba nga xamante ne euh, dafa gis kii nee na Seydina Umar ibn al-Khattab dafa gis comme ni mu nekk ci al-Minhalul Azbul Mawrud dana Seydina Umar ibn al-Khattab dafa gis ay gaa yoo xam ne dañu nekk ci biir jàkka ji di waxtaane waxu àddina ak waxu commerce ak yooyu mu ne leen eh fii nii génn leen ci biti fii pour tudd yàlla la bu ngeen di wax seen affaire u seen affaire u jaay yi dem leen dem leen ci biir jàkka ji ngeen dem bàq ya ngeen waxu foofu mais du ñëw ci biir jàkka ji ku nekk xoolal léegi rek jàkka yi lañ transformé waaye yow tey de sama boulot bi ku nekk di nettali te yéen ñuy bari ci jëw lay teg lay lay dugg léegi rek mu dàqale Seydina Omar ibn al-Khattab dàqale ne leen eh dem leen dem ci biti ndax fii nii bu ngeen amee yu ngeen di wax ci wàllu àddina ak yooyu dem leen ngeen def ko ci biti mais pas ci biir jàkk kon loolu loolu benn mais li mu doon wax sax muy alxuraan ji même ñi nekk ci biir jàkk ji dañuy dañ leen di tere ñuy jàng alxuraan ci kaw di déranger ñeneen waaw comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam Ahmad solo imaam Abu Dawud ci sanad boo xam ne bu wér la ñu jële ko ci seydna abu sa'id xudri radiyallahu anhu wa arda mu ne yonent bi alayhi dafa def i'tikaaf ci jàkkaam ji i'tikaaf insha allah yooyu dinañ ci ñëw mooy nekk fa di jaamu yàlla mu dégg mu ne fa sami'ahum yajharuuna bil qiraa mu dégg saxaaba yi ne woon ci biir jàkk ji di wax di jàng alxuraan ci kaw fa kashafa sitra mu daal di xëcc ndax boo bu doon def i'tikaf day am genre euh, mbaar muñ ko defal foofu mais ay yére ñoo koy wër ay dara moom ay noonu mu xëcc rideau bi xool wa mu ne leen alaa inna kullakum alaa inna kullakum munaajin rabba falaa yu'ziyanna ba'dukum ba'da wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'a alaa waawee xanaa du yéen ñii kenn ku nekk ci yéen nekkul koo xam ne day déeyaaleeg boroomam kon nag ngan la waay bu kenn ci yéen lor ki ci des te bu kenn ci yéen yëkkati baatam ci alxuraan bi muy jàng ci kaw keneen ngir lor xoolal lool waay waay waay waay lii dafa leer kon waxuma la dara nga nekk fi nit di julli fële kii di def yeneen si karfe yow boo amoo droit jël si kii bismillahir rahmanir rahim wadduha déedéet mais da ngay perturbé ñi ci def seen bi am na ci benn riwaay mu ne aw qaala fi salaa wala sax ci biir julli même bu dee da nga doon jiite yow da ngaa ñëw fekk ñu rawe la ràkk boo xam ne da war a wax ci kaw loolu bul tari ca kaw a kaw a kaw ba ñépp di gees déedéet moo tax ci xadiis ba mu ne wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din aw qaala fi salaat ci jàng wala ci biir julli kon loolu tamit lu jara xam la ah, ci beneen xadiis bu nekk ci imaam ahmad ci riwaay boo xam ne bu wér la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne innal musalli yunaaji rabba azza wa jal falyanzur maa yunaaji wala yajharu ba'dukum ala ba'din bil qira'a mu ne ki nga xam ne aji julli ji de kooku day déeyaaleeg borooma na xool lan lay déeyaaleeg moom te nag bu kenn ci yéen yëkkati baatam ci kaw keneen ci alxuraan ji ñuy jàng kon loolu la loolu mooy li nga xamante ne ni loolu la war a demee mais jàkk yi war da nekk loo xamante ne nii fu nekk nga dégg ñii di wax ñii di prier fële nga gis ñee ñu xamul dara di prier mel ni ñuy julo ci biir jàkk yi loolu lépp dañ koy def kon jàkk lii mooy rôlam ak yi nga xam ne dañ ko fay tere gën na bari nag dañuy tere tamit ku fu tifli comme yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne euh, euh, tifli ci biir jàkk loolu xatu yi al bàkkaar la mais bàkkaar boobu li koy dindi comme ne ci saxiib mooy daf daf noi mooy nga daal di koy suul bu dee loolu mooy jàkka joo xam ne ndax foofu suuf la woon mais bu dee tapi tapi nag nga koy kiiwee mooy da koy dindi mais mooy loolu noonu bàkkaar la boo mën xasee tifli nag ni nga koy kiiwee mooy nga dindi ko voilà yooyu ay mbir la yoo xam ne yu aju ci jàkka la Euh, insha allah dañuy yem foofu amaana am na yu ñu fàtte ak yeneen yoo xamante ne nii au fur et ci euh, biir siira bi insha allah dina ñëw euh, wallahu taala alam demoon ci wàllu kon ahkaamul li jëm ci wàllu jàkka yonent mi alayhi salaatu wasalaam rôle bi ñu léegi ñun lim ñuy jàngal mooy ne léegi nañu approprier wu lool nañu fexe suñu jàkka yi ñu koy def waaye tamit tekkiwul ne jàkka yi dañuy bàyyi noonu rek ndax jàkka yoo xam ne ndax léegi ndax tamit du ñu ne lii waroon xew kon gaa yi comme ñeen ñi yow mais lan moo tax ñuy tëj jàkka ji mais pourquoi duñ ko tëj jàkka ji bu dee daa am yu valeur yu fi nekk montre bi fi nekk même gaa yi xeebatuñ dara téere yi fa nekk sax dañ koy sàcc kaamil yi di ko jaay nit ñi dañuy julli bàyyi seen dàll ci bunt bi gars yi sàcc ko xool yi ci gën a valeur yi ci gën a ñu ne ko tungaañ dem jaay ko ñenn ñi di lem tapi yi leen mar ci tapi yi dem jaayi ko mais loolu mënuñoo bàyyi noonu rek bu dee ne yow bu dee porter nga volontaire bu dee noonu la toll porter volontaire ne man wax waa jàkka ji ne man man naa euh, man naa assurer loolu man naa assuré di di di yor caabi di surveiller fii mais nag bu dee loolu amul te nit ñi war a dox yeneen soxla farata ji moo doon julli ji def nañ ko leneen li mënuñu koo ne du ñu bàyyi jàkka ji loolu ba pare di ko mettre en danger déedéet ndax loolu yii ñuy wax nii yépp mooy à condition yooyu yëpp bañ ciy am bu dee lor da ciy am te nit ñi amul ñu ko fa def kenn du bàyyi jàkka ji ñoom ndax am nañu tardé day am ñoo xam ne ñooy taxaw jàkka ji di yor mbiru jàkka ji di ko toppatoo. ñooñu it ñooñu ñi nga xam ne yow bu dee ni gis nga ne seen emploi bi temps mayu leen lenn li te tamit amul kenn ci koñ bi ku ko mën a def yow yow boo ñëwee bul ñëw kaas lool doo kaas da ngay ñëw ne mais jàkka ji boo ñëwee ba mais waxal ak ñoom ne leen man mën naa fee nekk buñ la wóoloo bàyyi la mais duñu ko bàyyi noonu ndax nañ ko fi bàyyi en tout cas yii yëpp kenn du fa jàngale kenn du fa def dara kenn du fa nekk ba pare gars yi mën nañu dugg sàcc affaire yi dem loolu tamit kenn waxu xam naa fi ñuy jeexale mooy ngëneelu tabax jàkk yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ci xadiis bu nekk saxiixay ni bu sayyidina euh, alxalifatu rashid saalisu xulafaa rashidin Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala jamii mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam man banaa masjidan yabtaghi bihi wajha allah bana allahu lahu mithlahu fil janna képp koo xam ne tabax na jàkka euh, nga ciy sàkku ci tabax boobu buur yàlla kooku buur yàlla dina ko tabaxal lu mel ni jàkka ju mel noonu dina ko tabaxal lu mel noonu biir àjjana mooy dina ko tabaxal kër àjjana loolu nag tekkiwul ne nit ki nga ne ah man nag pauvre la jàkka moom pour nga tabax ko gis naa ne ay quinze million tam man moom awma lool déedéet dërëm boo participer ci tabaxub jàkka yow bokk nga ci ñu tabax loolu waaw akbar kon nag bu ñu privé suñu bopp ci yooyu waaye tamit ni yéene bi baax gisoo yàbb tax yi bu mu nekk rek yàbb tax yi euh, bihi wajha Allah nga ciy sàkku gërëmu yàlla la fas d'Allah rekk tax nekk yàlla rekk tax nga bañ koo def ngir ñu naan ñoo gën a rëyleeg jàkk comme niñ ko waxe woon jotaay bee weesu bu boobaa insha allah suñu boroom dina la fay insha allah bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax noonu euh, bu ci kenn xeet dara dërëm fifteen loo am defal bul xeeb ne lii ñépp ngi joxe lu kii nii man may joxe lu tuuti loolu Iblis la koy wax comme ni mu ko koy defe saa ne xam naa nag dañuy yem insha allah